moo doon Muhammad Seydina Muhammad la tuddoon ibn Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Bakr as-Siddiq muy doomi Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an ibn Abi Quhafa di doomi abu quxaafa di uthman at-taymiyu bokk ci waa banu taym ci waa quraysh al-qurashi eh, bokk ci waa quraysh seydna muhammad ibn abi bakr moom bokk na ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ci jeexitalu dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañ gane àddina ci lañ juddu ndax ak juddoom comme ni ko xadiis bi nettalee mooy xadiisu seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma ci bunt la suraax ci kitaabu alxaj bu imaam imaam muslim ibn alxajjaaj ci saxiixam bi baabu xajjati nabii sallallahu alayhi wa sallam buntu bi nga xam ne moom la tudde ne mooy décrire ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina jaabir nettali woon ko seydina muhammad ibn ali ibn alxusayn ibn abi taalib radiyallahu anil jamii muy abu jaafar al baqir seydna muhammad ibn ali ibn al xusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma seydna an il jamii seydna moom bi mu laajee ñu def délégation ñëw kër seydna jaabir seetsi ko te moom délégation bi ñëw moo ci gënoon nekk ndaw mu daal di laaj ne ko axbirni an xajjati rasulillah mu ne ko damaa bëgg nga ah nga nettali ma ci xajug ajug sama mu yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam di maam ci moom ndax moo jur saydatu Fatima mi nga xam ne mooy maamu abu jaafar seydna abu jaafar di bàyyi jaafar saadiq menn sëriñu imaamu Maalik bu siiw boobale ah. baayam moo doon abu jaafar al baqir moo nettali xadiis bi moom ci moom la ko moom moo ko jële ci seydina jaabir ibn abdillah seydina jaabir ibn abdillah mu ne dañoo toog kon yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nekkee Medina bi mu gàddaayee toog na neuf yoo xam ne aju ginnaaw gi mu digle yëgle ci biir nit ñi kenn day aj ci dixième année bi nit ñu bari daal di ñëw Medina sul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam seydina jaabir nee na ñu génn ñu daal di génn mbooloo mi ñëw yépp nag lenn benn objectif rek lañ amoon mooy roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xool nan lay def ci aj gi ñu def ni moom nee bi ñu génnee ba agsi fa xarajna maahu xatta atayna zal xulayfa ñu génn ba ni ñuy agsee bërëb biñ naan zal xulayfa mu ne fa waladat asmaau bintu umays Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Asmaa Seydatuna Asmaa bint mi ibn Abi Bakr eh, ndax voilà loolu mooy yaayam kon mooy kan Asmaa mais Asmaa bii bokkul ak Asmaa bi nga xam ne mooy magam ndax moom mii am na mag bu tudd Asmaa muy doomu aw Seydina Abu Bakar bi mag ju jigéen ji muy Sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr bokkul ak Seydina Abu Bakar am na doom ju tudd Asma am na soxna su tudd Asma waaw Asma bint Abi Bakr muy magu Sayyidatuna Aïsha boobu gisoon nañ ay mbiram di yaayu Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami' waaye Asma bii gisoon nañu ko te gisoon nañ ay mbiram ci nisaa'un xawla rasuuli sallallahu alayhi wa muy sayyidatu asma bint umays al bahriya al bahriya mi nga xam ne moom demoon na Éthiopie fa la jóge woon daal di ñëw dégmal ci yonent alayhi salaatu wassalaam ànd ak boroom këram di seydina jaafar ibn abi taalib nga ne ay yow sànk yaa woon seydina abu bakar moo moo doon boroom këram ñu ne la waaw c'est que sayyidatu sayyidat Asfa bint Umays seydina Jaafar ibn Abi Taalib moo ne woon jëkkëram moo ne woon boroom këram ah léegi nag bi nga xam ne ndax ñoom ñoo àndoon gàddaay ngir rawali seen diine waaw ngir rawale seen diine ñu jóge Makkatal Mukarrama ca jamonoy gàddaay ba bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Yonent bi alayhi salaatu waxoon ne pour ñu dem Éthiopie ne leen inna bil habashati malika la yuzlamu indahu ahad mu ne Éthiopie am na fa benn Abyssinie am na fa buur boo xam ne duñu ñu tooñ kenn fa moom bi nga xam ne ci la mbugalu waa Makka yi tare ci seen kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen wax loolu le ci lañu deme woon ñi bokk na ci ñi demoon Seydina comme niñ ko gisoon seydinaa Jaafar ak soxnaam sii di saydatu asma bintu umaysin al bahriya radiyallahu anha bi mu demee nag am na fa am na ak moom ay ay bant foofale ba ñu ñibbisee ci jamonoy xaybar ñëw fekk yonent mi aleyhi salatu wasalaam ñu jóge fële ca Éthiopie ñëw xaybar ci bi nga xam ne ci la doon xareet yahuud yi foofale ca xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee Seydina Az-Zubayr euh, Seydina Jaafar benn Abi Taalib ne woon grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa kontaan daal di jóg daal di koy fë foon ci diggante ba bët yi ba pare ne man laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar yonent bi alayhi salaam ne laa adri man de xawma bi ayyihima ana afrah ana ban ci ñaari nouvelle yii ma dikkal moom laa war a gën a bëggee mbégte yii muy lan bi xuf bi bi fatxi Xaybar est-ce que damaa war a gën a mbégte wu rëy yi ci ubbi tatab yahuud yi nga xam ne noon yu mag yi nga xam ne buur yàlla def na xan makkananallah buur yàlla daal dinañu jàppandal noon bu toll yahuud yi nangu seen tata yi ba ñu nangu def trêve ci moo moo ñu dëkkal leen fi ne leen léegi moomu ngeen fi mais nag da ngeen fay nekk di liggéey léegi ñu def ko cinquante cinquante te heure bu ñu neexee ñu jële leen fi loolu muy xéewal gu rëy rëy rëy mu ne man xaw ma ci est-ce que ci boobu laay bëgg wala boog damay bëgg ci dëgmal bi nga xam ne moom la sama mbokk mii ci lislaam sama waaye di mbokk tamit ci wàllu dereetam muy dinaa Jaafar mii sama mbokk mii waaye waaye xaw ñaar yooyu ban laa ciy bég bi fatxi xaybar am bi quduumi jaafar wala ci dégmaluk seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anil jamii kon bi mu demee noonu bi mu bi mu demee noonu kon ñoom ci la ñuy bisi moom ci septième année bi jamonoy xaybar lañ ñëw te gisoon nañ nettaleem moom sayyidatu Asma bi moom la Seydina Omar ba mu ñëwee ah mu jóge fële ñëw di seet si xaritam sayyidatu Hafsa di doomu Seydina Omar euh, di soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw di ko seet si kër yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Omar yi fekk ko ñëw fa ne kii kan la mu ne ko kii mooy Asma mu ne ko ah al bahriya ah mooy di jóge ci géej ga mooy ci ndax géej lañ doon jël pour ñëw Medina pour jóge oto bi ba foofu da jël géej. léegi nag après ci la Seydina Omar ne woon moom raw nañ leen ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñoom ñu ngi woon fële ñun léegi mu meroon dem wax ko moom ba ni histoire bi jeex moom nag Seydina Jaafar bi nga xam ne ci la faatu ci jamono yooyu euh, Mu'ta mooy jayshul umara bul fàtte hein jayshul umara ku ko dirigé woon kan moo jiite woon jayshul umara moo doon Seydina Zayd ibn Haarisa ah ginnaaw Seydina Zayd ibn Haarisa ki nga xamante ne Seydina Jaafar mii ah après euh, ndax Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil mawla rasulillah moo ko jëkk a jiite yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bu ñu ko faatee na Seydina Jaafar jël bu ñu ko faatee Seydina Abdallah ibn Rawaaha waaye ñoom ñépp lañ faat bi mu faatoo nag euh, après ci la Seydina Abu Bakr daal di denc Sayyidatu Asmaa bi nekkoon soxnaay Seydina Jaafar loolu moo tax ah, kon collègue leer na te lii xamoon nañu ko loolu moom daa foog bokk ci yi nga xam ne yàgg nañ ko souligner kon mooy kon dañuy gis te waxoon nañ la moom Seydina Sayyidatu Asma bii même ginnaaw Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ki nga xam ne moo koy denc mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu di rakk ci Seydina Jaafar moo koy mujj denc finalement hein kon moom Seydina ki nga xam ne mooy Asma bint Umays mi nga xam ne mooy yaayu Seydina Muhammad bi ibnu Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu taala anhuma kon koo koy yaayam ah, cell teem moom Sayyidatu Asma du lu ñuy waxati bint Umays bi mu ko juree nag keroog ci Dul Xulayfa toogul rek doom de comme ñun rek ni ñuy def na bon yaakaar naa ne lii la déedéet seydinaa jaabir nee na ibnu abdillah fa arsalat ila rasulillah fa arsalat mu daal di yónni ndaw ila rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama kayfa asna mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ana lan laay def ana lan laay def mooy ana lan lay def parce que dafa jóge ak kon ñu gis ne moom ndekete sayyidatu Asma moom bi muy dem di topp yonent mi alayhi salaatu salaam di aji dafa ëmboon ba nekk ci ses derniers instants yi nga xam ne pour mu ngir mu wasin mais teewuloon parce que dañoo génn bi génn samedi lañ génn Medina ah samedi lañ génn Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ñu génnee ba ñu demee dañu dañu fa génn samedi si fa sambi ca suba ga mu jur mu mu mu mu daal di mu daal di wëssi léegi nag mu yónnee kon bi gis xoolal <laughs> yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ab ab euh, euh, matu ni mu na ni mu mettee ëmb ni mu mettee hein ëmb ba nekk ci sa ci sa mois yu mujj daanaka ci sa fan bu mujj ñu ne nañ leen génn yonent bi aleyhi salaatu wa a ngi dem nga topp ci loolu loolu loolu loolu loolu c'est pas donné à de loolu du n'importe ci yoo ko man saxaaba yi radiyallahu anhum nag noonu la woon ñoom bu yonent bi aleyhi salaatu wa bu wootee non amul bon man am naa ngànt xam nga Sayyidul Asma amoon na ngànt koo xam ne dafa mu ngi nekk na en état ba dañoo génn rek mu mujjur doom ci yoon bi <laughs> kooku amul woon ngànt loo xam ne danaan duma dem bu dee ne ñooñu ñoo dul ut ngànt yaakaar nga ne keneen ci ñoom muy ut ngànt moo tax li Seydina Jaabir ne fa qadimal madinata basharun kasiir mbooloo mu baree baree baree bare daal di ñëw yonent ci ci kulluhum yaltamisu an yatamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'mala mithla nee na mbooloo mu bari mooy gaa yi mooy li ñu waxoon gaa yi defu ñoon saxaaba radiyallahu anhum ñoom ma suñoo nekk ñoo xam ne bu yonent ma lay saar saab wootee ñu naan bon euh, loolu de ñu naan loolu de ñu naan loolu de bon am nañu fa nekk quoi ñoom dinañu ko doxe wala bon nañ bàyyi rek xam naa de façon leer ma ma ne moom Seydina Omar dina ko fekk Seydina ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Ali ñoom moom nañ fekk nañ bàyyi rek bañ dem ba ñëw du ñëw laaj yeen ñu kontal ñu rendu kenn du def ñéppay ñëw xattaa ñi nga xam ne sax seenu ëmb dafa sori comme ñii même bu dee ñii ñoo doon ñoo ba ñoo utul ngànt di ñëw bay jur doom ci yoon bi kan nga di nga xalaat keneen moo am na ci yenn riwaay yu ne ñépp ñëw gaa yi képp koo xamante ne am nga loo war ñëw nga ku amul loo war sax ñëw nga ngir dox Allah yow imagine nga dox Makka Makka ba Medina gaa yi nga xam ne ñun suñu jamono léegi gaa yi ñooy jóge Makka ñooy jóge Makka dem ñooy jóge Makka ñoo Medina di dem Makka dugg ci ay bus yu ñu climatisé dugg ci ay bus yu ñu climatisé te fa ñu jóge mbir yi sedd lool ñuy kaas parce que añ yu naay wala añ yu leen jox ñuy kaas wala naan mbir mi dafa tàng waaye il fait très vraiment ça c'est invivable imagine nga ñoo xam ne ñenn ñi ñenn ñi dañ doon ñoom seenuk aj euh, dañuy fas yéenee doxaa ah. waaw dañuy fas yéenee dox ñépp ñëw ku amul loo xam ne tax na ba manoo dem nga feebara feebar ba manoo ba loof ñooñooru loon dem moo tax mbooloo mu bari lañu woon keroog fatuma euh, hajjatul wadaa kon sayyidatu Asma malgré ci état boobu la ne woon ñëw na Allahu akbar Allahu akbar lii mooy doxal l'islam ah. ay sacrifice la ay sacrifice la ay sacrifice la am na ñoo xam ne seenu ut xam-xam moom ba ñu ëmbee lañ baax am na ñoo xam ne jàmbaaroon nañ lool waaye ba ñu ëmbee lañu baax dootuñ teew te dootuñu déglu mbir ya c'est ça parce que teew dafa am teew am bi gën moom mooy nefa mais bu dee boobu antuwul au moins ngay suivre mbir distance wala boobu la ci dara naw mais zéro lan nag ngay xalaat ci ñi nga xamante ne nii ñoom li leen di teye jaamu yàlla mooy ay programme ay tëralal seen bopp ay moo dañoo war a dem cinéma wala ñooñu mooy ñi gën a ñi gën yées ci côté boobu wala bon yaa match hey, eh, le match d'aujourd'hui oh, oh, oh loolooy tax ñu teree jaab moo leen tax ñu fàtte julli wala am na làmb ji ñooñu ñooñu gën a ñi gën doyadi mais nag am na ñeneen ñoo xam ne li leen teree jaamu yàlla ñoom dañu foog ne ñu ngi ci ci lu baax dañoo foog ne ñoom ñu ngi suñu cérémonie bii nga xam ne moom lañ organiser sëriñ bi tax ba gaay duñ julli wala duñ julli waxtu wala ñu bàyyi ba waxtu wi weesu te kenn du julli wala ku amul fulla doo julli xam nga kooku kenn moom pour moom mu ngi ci lu baax parce que pour moom gàmmu gii mu ne wala cant gii mu ne te tamit di doxal mbiru sëriñ bi pour moom loolu lu kawe la ñoo ñoo gën a wow xam nga ñee sax. ñi njëkk wax sànq da ngay xam ne ñii moom dañoo waru mu jeex waaye imaginer ñi nga xamante ni ñoom dañu jàpp ne ñu ngi ci dara ba tax lii nekk farata ci ñoom ñu bàqu waaw mooy loolu koo ci kii rek am ñoo xam ne bu ñu amee invita invitation bu ñu amee invitation dootuñu de dootuñu ute ci xam-xam dootuñu jàng dootuñu ñëw dootuñu teew mooy yooyu yëpp gis nga suñu suñu suñu ambition yi ni mu yaafuuse ah yii ambition yu baas moo taxit mënuñoo taxawal lu dul lu baax waaw bu say ambition say himam sa pasteur bu dee amoo ci lenn wala dafa wàcc mais lu wàcc rek nga mën a am kon sayyidatu Asma bi mu ñëwee mu jur sayyidna Muhammad ibn Abi Bakr waaye toogul ne ah man de kon xam naa moom déedéet dafa laaj dafa yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ana lan lay def waaw ana lan laay def mu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam kayfa asna ne ana yónnee fa ndaw nan laay def mu ne ko irtasili wastadfiri bi thawbin wa ahrimi mu ne irtasili na nga sangu bi thawbin wa ahrimi mooy nga fexe fi deret di génne na ko na ci def loo xam ne mooy tax du déborder wa mi ginnaaw gi nga daal di armal loolu la digal sayyidatu Asma bintu Umays léegi nag moo tax moom après euh, te yooyu mooy du ko teree def dara lu dul wër kaaba gi bu dee ne moom setul woon parce euh, moom euh, ci nu fasaa uyi la bokk mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo wasin ñooñu kenn du leen ne parce que jigéen bu wasin bu dee mooy gis deretam euh, kooku mooy du julli woor waaye it bu dee day ajit du dem ca Kaaba ga du ko wër waaye ni muy def mooy dina def li nga xam ne nag moom la aji aj ji di def waaw mooy lii boroom ñii aj li ñuy def dina ko def ba mu des moom du wër kaaba bi léegi parce que parce que amul kii amul mooy amul laaj te yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa waxoon ne wër kaaba gi ak julli la sauf que julli la goo xam ne comme julli la goo xam ne dafa am wax waaw dafa am wax comme que nag da koo melale julli te julli yonent bi aleyhi salaatu salaam da woon laa yaqbalu llahu salaatan bi geyri tuhuur wala sadaqatan min ghulul yonent bi aleyhi salaatu salaam dane laa yaqbalu llah buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ah non laa yaqbalu parce que ñaari xadis yooyu tout le temps parce que ñaari xadis la yu bokkul benn bi xadis Seydina Abu Hurayra la radiyallahu anhu beneen bi euh, xadis Seydina Abdallah ibn Umar bi nekk ci euh, saxiix imaamu Muslim ak sunan al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wa nangu salaatu salaatun bi ghayri wudu bi ghayri tuhur mu ne buur yàlla du nangu benn julli bi ghayri tuhur bu dee ne làpp àndu ca te amu ca wala sadaqatun waaye du nangu benn loo xamante ne nii benn sarax min ghulul boo xam ne ci wuruj la ko boroom amee bële nag mu ne laa yaqbalu llaahu salaata ahadikum idhaa ahdatha hattaa yatawadda mu ne laa yaqbalu llaahu buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ida ahdasa bu dee dafa tojal xatta yatawadda mbete mu daldi mu jàpp buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp comme que dafa ne wër kaaba gi julli la hein loolu moo tax kon ci la ñuy xamee ne fokk nga laab bala ngay wër kaaba ji te tamit loolu wax sayyidatu Aïsha ne ko isna'i kullama yasna'u al-haaja ghayra annaki laa tatuufi bil bayt ne ko isna'i defal kullama yasna'u al defal lépp loo xam ne moom la ayi ki nga xam ne mooy aj di def ghayra annaki laa annaki laa tatuufi bil bayt defal lépp lu ci nga xam ne mooy aj di def sauf que doo tawaaf te doo wër kamba ji te doo wër ka te ji voilà loolu tamit mooy ki nga xam ne ci ci kii boobu la nekk mooy ci état boobu la nekk mooy ki nga xam ne amul laat kom ndaw si nga xam ne daa gis ak bërëgëm wala nu fa saa ula comme sayyidatu asma bint umays radiyallahu taala anha wa ardaaha bi nga xamante ne moom mi nag Seydina Muhammad ibn Abi Bakr kon moom mu ngi juddu kon l'an dix l'an dix ci weeru Dul Qa'da fekk yonent bi alayhi salaam di aji léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la juddu kon moom gis nga yàggul tuuti moom dafa bokk mooy li ñu wax ci ci ci début bi dafa bokk ci saxaaba yi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaam daanaka lu néew a néew a néew a lañ xam ci mooy mooy ràññewuñu ko mooy xàmmewuñu ko mooy tout tànk lañ moom mii par exemple moom fi mu juddoo ak fi yonent bi aleyhi salaatu salaam génnee àddina xaajul mat at xaajuloo mat at xoola Zul Qa'da la déglul Zul Qa'da la juddu te fee Zul Qa'da la juddu zul qinda lu ci tegu zul xijja ah après zul xijja muharram muharram lu ci tegu safar safar lu ci tegu rabiul awwal yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina kon mooy cinq mois la def ak moom moom cinq mois moo tax ñu mel nii ci saxaaba yi ñoom bu ñu nettalee xadiis moo tax ci wàllu riwaaye ñoom taabi'i lañu mooy ci wàllu nettali di jële ci yonent bi alayhi ak tey taabi'i mooy koo xamante ne nii taalibe saxaaba yi lañu mais nag ci wàllu maqaama moom saxaaba la parce que gis na yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax parce que yonent bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne dafa mës a judd ci jullit ñi ku mës a am doom ci jullit ñi ni nga doon def mooy da ko doon jël daal di koy yóbbul yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu defal ko tahnik tudd ko. joxe sax tur bi waaw kon mooy saxaaba yi kon noonu la te rawatina seen ki leen jiit seen jiit Seydina Abu Bakar xalaat nga benn yoon mu am doom ju juddu foo xam ne ci ajji lañ jëm mu nekk ak yonent mi alayhi salaam takkoo moom ci fépp moom mu am doom te du ko indil yonent mi alayhi salaam loolu xalaat ndox mooy loolu mën na ne mooy ne moo tax de toute façon bokk nañ jataay moo tax moom ci wàllu maqaama maqaama baayam lay yor mooy maqaama nekk saxaaba même bu dee ci waayu ne nettali bu boobaa kenn du ne waa mooy bu boobaa nag dara yaay yi la saxaaba boobu du yor waaw moo tax comme ñoom Mahmoud ibn Rabi'a ñoom nag dañoo ndax Mahmoud ibn Rabi'a nee na man li ma fàttale bu ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mooy majjatan majjaha fi wajhi ah mu nekkoon ibnu xamsi siniin nee na man la aqaltu min an-nabi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana nu xamsi sinin nee na moom man li ma fàttaleku ci yonente mi salaam benn affaire la mooy benn buusu bu mu buusu woon fekk dafa ñëwoon ci seen seen quartier yi seen koñ après mu waree ñu indil ko ndox muy jàpp ñu indil ko baat mu jël jàpp ba pare jël ndox mi guux ko di guux bi ak xale yi ñëw ci xale yi di faw ak ñoom ñaan leen ko di leen ko ëf nee na man ci seen xar kanam yi nee na man image boobu keese ak ak mais loolu keese laa fàttali ko ci yonent mi alayhi salaam kooku am na lu nettali kooku am na lu nettali ci yonent mi alayhi salaam te fàttaliku na ko mais ñii dañoo fàttalikuwul dara moo tax ci wàllu nettali hadith kenn du ne ñoom nii mooy seen nettali buñ nettalee ne yonent mi alayhi salaam nee na day nekk loo xam ne mursal la. mooy c'est sûr que am na am na am na dig digle am na koo xam ne ab intermédiaire ku nekk seen diggante yonent bi alayhi salaam loolu c'est clair moo tax ci wàllu woowu mais nag ci wàllu maqaamu ñoom saxaaba lañ haddu saxaabi musliman laaqi rasul wa in bila riwayatin anhu wa tuut wa haddu wa wa shartuhu al mawtu ala diini walaw tax xallala riddata wal jimnara aw duxulahum mooy ne ni nga xam ne noonu la ñuy xamee ne diw saxaaba la xaddu saxaabi ni ñu koy déxale ak ni ñu koy natt mooy muslima da ngay jullit boo xam ne laaqir rasul da ngaa dajeeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam te dajeeg moom tut tekkiwul gis ko kese waaw bu ngeen bokkee jataay doy na waaw comme ni koy gisee ci xajjatul wadaa bi ñu nekk am nañu bari gisuñu ko fenn lañu daje fenn lañu daje mooy lan mooy dañoo daje aj mais gisuñu ko sax waaw mais ñooñu ay saxaaba lañ mais mu nga woon nekkoon nañu fa kon moom nii ci ñooñu la bokk moo tax ci mooy cinq mois zul qa'da moom man nga koo génne mu zul hijja hmm? muharram safar bon mu ne may wax cinq mois quatre mois la zul qa'da bi jeex na zul qa'da zul xijja muharram safar rabiul awwal quatre mois la def ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam quatre mois même pas mooy moom loolu la def ak yonent bi aleyhi quatre mois moom nag moo tax it même baayam di Seydina Siddiq daanaka xamalu ko lu bari xamalu ko dara sax parce que Seydina Siddiq kon quatre mois après moo nekkoon xalifa moo nekkoon xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda eh, te Seydina Abu Bakr xilaafaam dafa gàtt dafa gàtt lool après moom mu génn àddina moo tax moom mii xamul xamalul baayam tamit lenn moom kan moo ko yar wax nañ la sànk ne euh, euh, Sayyidatu Asma di yaayam bi nga xam ne ci la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mi nekkoon boroom këram ginnaaw Seydina Jaafar génnee àddina bi mu xalifa ba génn àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib Abu Turaab Asadullahi al-Ghaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moo ko moo ko denc moo tax moom mii Seydina Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali moo ko yar Seydina Ali ibn Abi Taalib ah Abu Turaab radiyallahu taala anhu Abul Husayn wal Hasan ah Abu Sibtayn baayu Seydina Hasan ak al Husayn rayhaanatu rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam moom moom moom moom Seydina Ali moo leen yar moo yar kii moo yar Seydina Muhammad ah ibnu Abi Bakr ah moo tax moo tax moom li ne ci moom naa Ali daanaka moo tax moom moom Seydina Ali ya ko defar waaw doomu Seydina naa Bakar la waaye Seydina Ali ya ko yar ndax parce que Seydina Abu Bakar amul jatur yar ko mu génn àddina waaw bi muy génn àddina ràññee defu ko xaaju la ràññee Seydina Ali mi dencoon yaayam moom moo ko yar moom moo ko yar ah, bi nga xamante ni nii ci la xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu loolu lépp mu ngi woon Seydina Ali ibn Abi Taalib bi nga xam ne ci la say xilaafu Seydina Usmaan ibn Affan Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu daldi woon na koy fal fenn defoon na ko gouverneur defoon na ko gouverneur mu toogal ko ca wàll wa nga xam ne ca wàllu Égypte bokkoon na ña fa ko moom mii mas na ko fa nekkal moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ah bi nga xamante ni nag ci la fitna yu yi am mooy yi xewoon euh, jamonoy Seydina Usmaan ibn abi af eh, eh, eh, ibn Affaan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisawoon ci yaatal ni ñu ko gisawoon wallaahi alhamdu wal minna ci yaatal ci tarjamaam xam nga wallaahi alhamdu wal moo tax fii duñu ci yàgg te leeraloon nañ affaire yi <laughs> yaakaar naa ne leeraloon nañ on avait fait l'essentiel ci wàllu kadaba yeeg waxu kàcc yi nga xam ne ñoo fees waaw te wax naa la ñun ba may ba ñuy gis loolu lan laale leen waxoon ñun dañu nekk à ci affaire yi walilaay xéewalug suñu boroom la boo xam ne du man la ko defal mais ñun ñépp la ko defal ñun ñépp la ko defal ba nga xam ne dañuy jàng siiraay yonent mi aleyhi salaatu salaam teg ko ci lu leer du ne rek ñu ngi nettali ay woon nañ leen nettali déedéet parce que dundug yonent bi aleyhi salaam importance mooy mooy mooy dundug yi ci boppam mooy ku dundewul ni mu doon dunde yow yàqu nga ku topp loolu mooy ku toppul sunnaam boo deewee yàqu nga mais léegi dund googu nga foog ne dañuy bàyyi rek matrukuuna yeeg du'afa u yeeg ñi nga xam ne seeni wax jaru la dàq ganaar ak ñi nga xamante ni vraiment ñoom da faible mais lu ñu nettali kenn du ko jàpp ñu bàyyi ñooñu la ñuy jàpp ñuy nettali ñu téye naan ay bu baax na mukk kenn du def loolu mukk waaw léegi rek moo tax loolu boo buñ ko defee mooy ku ko jàppe noonu wala ñu jàppe ko noonu bu ñu nag étonné wu après eh, nga dem ci yenn nettali yoo xam ne da ngay obligé ya nga doon sukkandikoo démb di ko nettali même bu dee doo ci sukkandikoo mais di ko nettali waaye yow frontière li nettali lii ba naan waaw lii moo xewoon lii moo xewoon te bu beneen yoonee waaja ko nettali woon nettaliwaat yenn yi nga bëgg a taxaw ne li mu wax nii du dëgg loolu problème la loolu problème la mbir mi nag lenn la mooy bu leeree ca ca début ba que ne non ñun daal fii mu ne lu daal fii mu ne dañuy segg affaire yi li nga xamante ne daal moo fi mooy li nga xam ne moo moo leer te te wér loolu la lépp nag lañuy nettali mais nag gi nañ ne lii moom wéru ba mu leer ci aji dégg gi xam ne lii nii dara wéru ci loolu mu leer naññe waaye nag du ñu bàyyi rek di wax di dem di nettali naan lii xewoon na dañ naan lii nii nettali nañ ko diwa ko nettali waaye nag li mu nettali li mu nettali daldi wul wér mu leer naññ ñu xam ne lii wérul lu wér ñu ne lii wér na léegi nag bu ko defee ñun bu ñëwee ci nga xamante ne nii comme yu mel ñuy nettali yi ñu gisoon dañuy gis tarjaba Seydina Usman nga xam ne ay ay daanaka ay matrukun kese ay du'afa u ci la gaa yi sukkandiku teg ko ci lan. ay moom mu ngi ci yi te waxoon naa la bari na kuy wax naan tabari tabari boo ko laajee introduction wu taarixu tabari ci boppam liiru ko waaw introduction bi ci boppam. introduction bi ci boppam liiru ko te foo mu tëbe nag di tëb ni kabri naan ka tabari tabari tabari dara la ko riiru mooy yow mettre garde ya yamu mettre mise en garde yamu def ak yooyu yépp sa yoon newu ci yow sa yoon newu ci hein mooy sa yoon newu ci yow daal del nettali rek lu extraordinaire del nettali lu extraordinaire loolu rek lañ bëgg <laughs> mais loolu ñun moom ñun moom lool dañ cee amuk vraiment mooy dañ cee mooy dañ cee nekk à l'aise parce que buur yàlla dimbali nañu ba mbir yi dañu koy nettali di ko teg ala bayyi na di def tax taxriiju ahadith yi lu ci wér ñu ne lii wér na li wérul ñu ne lii wérul waaw ba ay bi ci tibbee yenn njàngal njàngale sax daa mënula ne mais nag dinañ ko nettali waaw dinañ ko nettali ne lii nag am na ba bu ko defee yow bu mu la surprendre bul toog mukk mu surprendre la nga naan mu way mais lii moom kenn waxuma ko woon waaye nañ la ko wax waaw dinañu la ko wax waaye nag dara ñun moom li dëgër lañuy lañuy lañuy topp ah waaw lu dëgër lañuy topp lu dëgër lañuy lañuy topp kon nag affaire bi lool la waaw léegi nag ah ndax waa siira moom dañoo bari wuute dañoo bari ay wuute yoo xamante ne nii moom affaire bi boo ko tegee <laughs> fokk affaire yi leer de fokk mu leer fokk mu leer nga topp nag boo ñëwee bay topp nga jël li nga xamante ne moo leer nañ ci mbir yi nga daal di koy tibb daal di koy jaamoo yàlla mu leer waaw bu ko defee yenn nettali yi nga xam ne du dëgg yi ñuy wax bu agsee nga am nekk à l'aise hein dara du la ci fekk moo xam nga moom la Seydil Haaji Maalik doon wax naan bi mu naan walazim an na ala ma sahha tastaqimi waaw <laughs> bi muy wax bunt bi nga xamante ne nii bunt bi nga xam ne ci la doon wax ci euh, wàllu doomu yonent mi alayhi salaam ay kañ la euh, mooy wute yu bari rek ay Seydina Ibrahim comme niñ ko woon bii passé non yàggul doom yàggul noonu Seydina Ibrahim ibn rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy génn àddina boroom xam-xam yi dañ cee wuti comme niñ gisoon bañ doon tudd li nga xam ne moom la Seydina kii euh, al al euh, al imaam Badruddin al Ayni daal di woon tudd dañ ko doon tudd ci wute yeeg yooyu mu naan fii sinnihi fii sinnihi ixtalafu wal xulfu aadatuhum walaazimanna ala ma saxa tastaqimi fii sinnihi ci ci ban ban ban at ñaata at la am moom Seydina Ibrahim doomu yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy génn àddina ixtalafoo boroom xam-xamu siira yi de dañ cee wute wal xulfu aadatuhum mais ñoom nag Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu ne mais ñoom nag <laughs> wute mooy seerub aada waaw mooy daanaka événement bu ñëw gis ñun xam kenn dootuñu xamal loolu mooy mooy léegi leer na mooy yàgg nañoo gis ne événement bu ñëw gaa yi duñ ci d'accord événement bu ñëw xataa date yi sax kañ la am sax nga dégg ñii ne la date bii la ñii ne la beneen date la ñii lii wa ko waral ñiine la leneen la ñii ne kii ñii ne mooy tellement dañoo wute wute wute mais loolu tamit mooy boo demee ci fiq tamit c'est yi masaa il yi da gis masala yi ni ñoo xam ne noonu lañuy wutee ci masala yi ah nga gis masalaam daanaka lu dul buur yàlla kenn la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mooy ndawu yàlla daanaka li ci des lépp wuute la xattaa yan julli ñooy farata rek dafa am wuute arkaanul xaj dafa am wuute sunanul sunanul salaat yi dafa am ñu wute sunanul tahaara dafa am wute fardu fardu furuudu tahaara yan farata farataul waat kii al wudu dafa am dafa am wute mooy daanaka loo dugg lu ne wute la loolu mais loolu nag yërmande la mais nag bu dee ci wàllu mooy yooyu yiwa ci yam mooy bu ci nekk nag lan ngay seet la wér ngay seet moo tax mu ne walaaziman na ala ma sahha tastaqimi yow nag moom nanga nga làmboo na nga takkoo la nga xam ne nag moo wér lu ñu mën a wute wute wute wute hein wal xulfu aadatuhum walaazimanna ala ma sahha tastaqimi yow xoolal li nga xam ne moo wér boo ko defee tastaqimi di nga coow wooral di nga tegu ci yoon moo taxit walillahi alhamdu wal minna hmm? ñun ci loolu lañ ne ñun waaw insha allah ma nazalu ha nal eh, nu lazimu ma saxa fa nastaqim insha allahu taala ah loolu la loolu nag moo tax ci lañ la doon waxe moo tax eh, côté bi xam nga ci jamono jooju ci jamono jooju gars yi dañ doon wax ne Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwanul mannaan leeraloon nañ bu baax kanaba yi kàcc yi ak wax yu amul yi ñu doon wax yi nga xam ne dañ koy nettali ci téere yi la ne mais est-ce que imam at-Tabari loolu moom defi loolu leeraloon nañ ko duñ sax ñëwaat ak imam al al al Hafiz Ibn al Bidaya wa Nihaya moo la ne man lii may wax nii yëpp wér na est-ce que moo la ko wax day doxal léegi nag xam nga loolu lañ la waxoon jamono yooyu gaa yoo xam ne maîtriser wuñ dara ci ilmul jarh wa ta'dil maîtriser wuñ affaire hadith ñoom bu buñ indee seeni i càlla la ku xam di nga xam ne lii wér naan wéru lii lu ñu mën a sukkandiku la wala mënuñ ci sukkandiku mais yow bu dee ne yooyu xamoo ci aslëf di xool li nga xam ne mooy li ex extraordinaire kese di xool li extraordinaire kesi mooy di nga yàgga nettali yoo xam ne moom nga teg ne lii de mooy li xew alors que dara xewu ci dëgg waaw aka bari kam gàmmukat ñaata gàmmukat li ñuy nettali dara amu ci te rek dara yóbbawuleen ko lu dul ñàkk rigueur waaw ñàkk rigueur kese la parce que amuñu benn rigueur wala sax rien que xam-xam xam-xamu xaalis ci boppam moo nekk am mystère ci ñoom xamuñu ko ñoo xam ne buñ gisee rijaal yi nekk góor ñi nekk ci sanad yi dafa mel ni ay chinois lañ di làkk ay mandarin xamuñu ci mais dañ koy sute sax dañ koy sute duñ ko sax liir buñ ñëwee daal bay liir lenn mooy saxaaba ba ñu wax lañuy ñuy xool war daal fa waxta fa nettali ba commencé ndax wér naa wérul da seen yoon newu ci mais il cherche li nga xam ne mooy lu extraordinaire mooy li ñuy wër mooy lu extraordinaire loolu lañuy seet ñoo tax nettali yi daanaka dara du ci ah, bu ñu defee loolu loolu waxoon nañ ko yàggoon nañ ci jamono jooju Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mi ah radiyallahu ta'ala ah, moom gaa yi dañu ne mooy xusaas yi te riwaayu yooyu wéruñ gisoon nañ leen leeraloon nañ ne ñi naan am ay saxaaba yoo xam ne bokk nañ ci ñi faat Seydina Usman hada qawlu kadib te waxoon nañ la leeraloon nañ la lu tax neewuñ rek xawlu kadib mu jeex leeraloon nañ la ko boo bëggee lu ci gën a leeraat gën a rafraîchiraat sa mémoire demal ci tarjama Seydina Usman ibnu Affan alayhi man mannaan boo demee foofu di fa boo demee foofu di nga fa fekk li nga xamante ni moom lañ defoon moo tax ñu fi nekk di ko defaat ñu naan moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko faat bokkoon na ci kuréel ci bokkoon na ci kuréel bi nga xam ne léegi kooku mooy ñu ñu doon wax loolu mais moom ci la ñu naan moom ci la woon bokkoon na ci groupe bi nga xam ne groupe yi nga xam ne ñoo ñëwoon hein faat ne nañ leen faat Seyna ci euh, euh, Seyna Ousmane moom ci la woon bokk na sax ki nga xamante ne nii keroog ki ñi nga xamante ne nii dañoo téye moom téye na ci sikkimu Seyna Ousmane xëcc ko bam naan ko téye nga ci sikkim boo xam ne bu sa baay ormaaloon la kullu hada kadib loolu lépp ay kàcc la xam nga gaa yi dafa am benn affaire mooy këne euh, ñii xam nga dafa am ay kuréel yoo xam ne tuddoon nañ leen yàgg nañ leen a tudd muy dafa am ñoo xam ne moom la ñuy siiti xam nga siit loolu moom foog naa ñoom ngeen gën a xam siit yi ak seen mais daanaka leen bu ñuy wax mooy schisme bi ci gën a graw mooy les duodécimains yi ne Iran ak yooyu te ñoo commencé di am Sénégal ak yooyu euh, ñooñu am nañ ñuy kuréelu bu yàq bu yées te bon mu am beneen kuréel boo xam ne ñoom ci côté dañ naan ñoom ci waa ahlu sunna lañ bokk muy nawaasib bi muy naasiba yi ñoom moom ñoom it ñu yées lañu chiites yi ginuñ leen a garaaw ndax ñoom nan lañ def ñoom dañu gis eh, ni ñu def dañu ne boo dañuy dañu contre Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa façon xeetu ŋàññ bu nekk dañ ko koy ŋàññ ak li yonent bi alayhi salaam wax ci ay ngëneelam yépp ak koo xamante ne moom bëgg ko gëm yàlla la bañ ko ak naafiq la teewul gaa yi nga gis lu nekk ñu yàqu ko ci deram waaw neex nee nañ dañuy jàppale waa boor bi yenn saxaaba yi contre Seydina Ali ñu koy ŋàññ ñooñu it kenn gënu leen a yées waaw kenn gënu leen yées léegi xam nga euh, problème bi dafa commencé bi ñu faatee Seydina Ousmane comme ni ñu ko gise woon bi ñu faatee Seydina Ousmane radiyallahu anhu gisoon nañ kuréel yi jógoon am ci saxaaba yi ñoo xamante ne nii dañu ne euh, Seydina Ousmane dañ koo faat ci tooñ li ñuy def mooy il faut ñu jëlal ko revanche mooy ñi ko faat pas revanche mais ñi ko faat suñu borom nee na nañ leen faat ñu jaayante Seydina Ali ba pare radiyallahu anhu ñu ne ko nag il faut nu mu gën a gaawe nag nga teg loxo ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Ousmane ñu daal di koy exécuter ñu daal di leen exécuter gisoon nañ jamono jooju Seydina Ali daneen loon mais loolu day jafe parce que jamono jii ñu nekk gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen faat dañoo bari jóge ñii jóge Misr ñii jóge Basra ñii jóge fu nekk ni ñu bàyyee ñooñu ba pare niñ encerclé woon Medina bari fa ba tax yow ba ñëw Medina faat suñu xalifa xalifa jullit ñépp tamaluñ ci dara yaakaar ngeen ne ñooñu man nañ leen jàpp ñoom ñépp di leen faat ak jamono jii nga xam ne tension yi ni mu rëy mais ñooñu man Seydina Ali ne dañ leen di faat kay mais nag c'est pas le moment nag ndax trouble lañ ne. te ñooñu boo leen naroon a jàpp kan moo leen di jàpp sax ana ñan ñoo pare ngir jàpp mbooloo mu tolloo ba di leen exécuté. Seyna Ali ne woon nañ xaar ñeneen ñi ne ko ñun duñu xaar ba moo indi woon euh, xareb Jamal affrontement de Jamal ak Siffin ca gannaaw ba yooyu yépp a ko indi woon ca gannaaw Siffin nag ak Jamal léegi ginnaaw loolu hein Euh, gaa yi nag te lañ commencé mere Seydina Ali mooy ñi nga xam ne lool lool pas saxaaba yi parce que saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom dañ ne woon ñun mooy ña ne woon dañ ne woon ñun dañuy jëli ñooñu uddi ay doole Irak ñu jàppale ñu ngir ñu ñëw jàpp ñooñu léegi nag euh, comme que Seydina Ali radiyallahu anhu d'accordul woon ci loolu parce que dafa xamoon ne fitna rek lay indiwaat nañ bàyyi ba mbir yi dal ba ñu amaat stabilité gaa yooyu yépp ñu jàpp leen teg leen li nga xam ne moom la suñu boroom wax mooy ñu faat leen waaw léegi nag comme comme d'accord woon ci lool ñi jàppale ñële walla ñi nga xam ne dañu jàpp ne non non non lii lañ waroon a def ah, ñu mujj ñenn ñi ah après après ñoom Seydina Ali la lañ ko tuumaal ne moom sax. dafa complot gaa yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fexe rey lu Seydina Usman ibn Affan xam nga loolu hada qawlu kadib googu fan nga ko mës a nan la nekk loolu nan la xelloo te na Ali radiyallahu keroog gis nañ Seydina Usman ibn Affan bi ñu encercler këram mais Seydina Ali radiyallahu moom ci boppam ñëw na ngir défendre ko yónni na doomam al yónni doomam al ñoom ñépp ñu ñu daldi armé wu jusqu'aux dents ngir dem défendre ko nekk buntu kër Seydina euh, euh, Usman buntu néegam ñoom Seydina Abu Hurayra ci boppam nee na agsi naa Seydina Usman man ñëw naa ngir défendre ko ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ansaar yeeg ñoom ñépp ne ñun ñi jàppaloon yeneen ci daal saab saab nekk ansaarullah boo bëggee waa ansaar rasuul yi ñu doonaat ko jàppale la daal di faagaagal songu gaa yi Seydina Usmaan ne gaa yo yéen ñeen ñépp ña fa ñëw ñépp ah bu dee ne di ngeen ma déggal tamay tamay dégg di ma topp mooy man bu ma kenn défendre parce que xam na yonent ma lay saa saa ma ko waxoon noo xamu ko woon ni muy faatoo xamal ko woon ni muy faatoo keroog bi ñu doon gis xadiis bi nga xam ne Seydina Abu Musa al-Ashari moo ne damaa jàpp génn sama kër ne tey moom damay ànd ak yonent ma lay saa saa mooy di ko liggéeyal tey moom journée bi yépp moom lay àndal moom lay taxawloo nee na mu dem ñu ne ko yonent ba lay saa ñëw ñu jàkka ji ñu ne ma génn na jaar na le fekk mu dem ci tool bi ne woon benn tool bu ne woon foofu nee na ma dem bi ma yonent ma ne saa saa nekk ci biir ma ñëw taxaw yëglu mu ne kan ma ne ko abu mu abdallah ibn qais waaw nee na après ma ne ma ñëw taxaw ca buntu tool ba ma jekk rek am ku yëngal buntu bi muy kan fekk yonent ma saa saam dafa kii jàpp ba pare toog ci teen bi yoor tànk yi jël tànk yi xëcc yéer euh, euh, làmbaayu suufam isaar bi tànk yi di nekk ci biir ndox mi mu jekki biñ toogee am ku yëglu mu ne Seydina Abu Muusa ne kokkan la ne kokkan la mu ne ko man la Abu Bakar mu ne ko ala rislik taxawal mu taxaw ba Seydina kii ñëw mu man ma yëgal la yonent ma yëglul la yonent bi alayhi salaatu mu ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam nekk mu ne ko Abu Bakr mooy moo yëglu mu ne ko nee ko mu ñëw permettre ko mu dugg te nga bégal ko aljana nee na Seydina Abu Bakr ñëw toog ci côté yonent bi alayhi salaatu salaam def ni mu def yëkkati tànk euh, xëcc isaaram yor tànk yi ci biir ndox mi comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam defe nee na ma toog tuuti sëy am ku yëngalaat bunt bi ma ne ko kan la mu ne ma man a Umar ibn al ma ne ko ala risli ka taxawal tuuti ma dem laaj yonent bi alayhi salaam mu ne ma ma ne ko Umar ibn al mu ne ma may ko mu ñëw te nga bëggal ko aljana nee na moom mu ñëw def toog ci beneen côté bi def ni yonent bi alayhi salaam ak Seydina Siddiq def radiyallahu anhu xëcc isaaram yor ay tànkam ci ndox mi nee na bi ñu toogee noonu rek am kenn ku yëngalaat bunt bi. ma ne ko ala rislika taxawal ma ne ko kooku kan la mu ne wa man la Usmaan ibn Affaan ma ne ko ala rislika taxawal ma dem laaj yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko bëggal ko aljana ci musiba koo xam ne dina ko dal te gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon na ne ko ne buur yàlla dina la solal benn yére benn xamis boo xamante ne nii naafiq yi dinañ ñëw ngir bëgg koo summi ci yow bu ñu ko naree dindi na nga bañ te mooy buur yàlla dina la def nga nekk sama xalifa ay naafiq yu jóge fële ñëw bëgg nag nga nga bëgg laa destituer bu boobaa na tey te gis nañ keroog bi muy génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi ñaari saxaabaam yi ñu koy wax ne ko ñëwal fekk dafa woor ñëwal nga dog ci ñun tey moom xam na li ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon laata muy génn àddina que ne fii lay mujjee moom xam na ne bëggoon ko ci musiba gu koy dal mooy loolu kon xam na ni ñii buñ ma défendre yi est-ce que ñii ñii li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ñooy fexe ba du am mooy dañ may fàtt waa lamsaar taxaw ne dañ may defaan défendre Seydina Hasan ak Husayn taxaw Seydina uh, uh, Abdallah ibn Zubayr ñooñu ñëpp taxaw ñoom Seydina Abu Hurayra ak saxaaba yi mais est-ce que ñooñ man nañoo tax ba li yàlla dogal ci man du am mënuñu ko te man xam naa ne loolooy xew léegi yonent bi alei saa salaam dane ay naafeq ñëw bëgg koo dindi ci yow léegi kan moo mën a taxaw ne Seydina Muhammad ibn Abu Bakr ab naafeq la wal iyaazu billah Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy taxaw ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moom ki mu yar moo mujj doon loolu te Seydina Ali ibn Abi Taalib attention bu doon ne mooy xam nga liy wane liy wane ne ka kat daal ka non kat kii non non non kàcc yi dafa dafa dafa nekk xam nga kàcc moom kàcc moom bu xawoon a cohérence sax te mënul la cohérence sax mu xaw a tane mooy benn yow Seydina Ali radiyallahu anhu gaa bi ñëwee ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom Seydina Talha ñooñu ah ne ko léegi mooy yow yaay xalifam nee nag Seydina Usman fokk ñu jàpp ñu ko faat naka la Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu mi Seydina Ali yaral boppam bokk ci ñooñu. moom kooku ñoom ñoo ñu di wax du xam ne ko non Seyna Zubayr xamu Seyna Talha mi nga xam ne ah Ibnu Ubaydillah xamu ko woon mais Sayyidata Aïsha mi nga xam ne àndoon na ci ñi nga xam ne dañ ne dañuy dañuy jàpp ñi nga xamante ne nii ñoo faat Sayyidna Usman ñu teg leen peine bi suñu borom wax moom bu xamoon ne rakkam mii ci la bu doon ne rakkam ci la. Hmm? bu doon ne rakkam ci la du ne ne hé nañ ko ci boole parce que rek kon dinañ dem di uti doole feneen ngir ñu jàpp ñooñu bu doon moom ci la mooy xoolal ma euh, Seydina Ali ibn Abi Talib mi nekk xalifa bu nee ne ñeneen ñi mënuñ leen a jàpp mais ki nga xam ne moo ko yaral boppam bu dee moom moo leen diriger woon kooku mënu koo jàpp moom moo tax xoolal xoolal xoolal xoolal kàcc yooyu ni mu leere yuy wane ne loolu du dëgg léegi ni nga ko trouvé ci téere yi ma wax mais utal ma càllale bu wér amul ay kad ay kaddaab ay waddaa ay matrukiin ay ay majhuuliin ñooy nettali affaire ñu koy dugal ci histoire gars yi di ko nettali naan nii wala kullu hada kadib Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la nekk xalifa ah biñ faatee Seydina Ali euh, Seydina Ousmane radiyallahu anhu mais kan la defoon gouverneur Égypte Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mii la defoon euh, gouverneur Égypte yaakaar nga ne bu doon moom bokk na ci ñi rey Seyna Ali Seyna Ousmane Seyna Ali dina jël kooku di ko def gouverneur parce que xanaa dooma ne bokk xanaa nag nit nag nit nit amul benn jullit à part naasiba yi nga xam ne ñoom dañu ne ñun moom saxaaba yële lañ àndal léegi di dugg Seyna Ali léegi xanaa kay kenn taxawul di tuumaal Seyna Ali radiyallahu anhu naan day day day day couvrir benn nit day couvrir koo xam ne doom jiit lim la parce que moo koy yar ñuy waxati mu koy defal mooy ku rey mu xam ne moo rey mu téye ko di ko non seulement defu ko dara ndax mooy xalifa manoon na ci dara après xanaa moom bu manul ci ñeneen ñi kii moom war na koo manal dara te kat gars yi étranger lañu mooy gars yi jóge mooy du ñu ay Médinois ñi faat Seydina Ousmane Misra lañ jóge mooy du saxaaba yi dëkk du wàllam saar du saxaaba yi ne woon gis nañ fi ñu jóge ñii Égypte ñii jóge ay ay ay Irak ñii jóge fu nekk mais naka la kii ñu naan kilifa la woon ci ñoom Seydina Ali xam loolu nekk xalifa mais bu ko Seydina Ali xamul mais ñaari doomam yi xamuñu ko ñaari doomam ya fa woon Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam ak ñooñu xamuñu woon ne kii nii ci la bu doon loolu dëgg la te bu boobaa du ñu wax ne ah sama baay kat suñu rakk bii suñu di Muhammad ibn Abi Bakr kat ci la woon bu ko defee ñu teg ko pen même buñ ko tegul mais dina ko def gouverneur après moo tax kullu hada kadhib bi mu newee nag mais ay rumeur loo ñu doon wax naan moom ci la gars yi di kàcc <laughs> hein ndax ndax nawaasib yi lenn lañ bëggoon mooy arhamukallah mooy ñoom dañoo bëgg parce que buñ nee Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ci la kan lañ bëgg a toucher mooy Seydina Ali parce que dañ naan Seydina koo yar de façon moo ko yar ñun moom parce que nawaasib yi nawaasib yi ñoom d'accord nañu Seydina mooy Seydina Abu Bakar moom dañ koo fonk teg ko ci kaw Seydina Omar noonu Seydina Ousmane noonu mais Seydina Ali lañuy dugg. mais léegi mooy ñoom doomu Seydina Abu Bakar nag dañ naan non moom parce que baayam yaru ko yow xa waa sànq wax nga fi ne gis nga heure bi mu génn àddina bii baayam di génn àddina moom amul trois ans ki ko yar nag kon problème bi yëpp ci moom la te dañoo bëgg entre foofu ñu ne Seydina Ali radiyallahu anhu léegi nag mooy sax li ñu naan moom ci commanditaire yi la mooy moo yebal gaa yi li koy wane mooy ne mooy doomam ji nii nga xam ne doomu jiit léeb la boo ko yaral boppam moom ci la woon mais kullu hada kadib walillahi alhamdu wal minna yooyu leer na amul dara sax yow da boo tëddoon ba xaaji guddi guddi guddi di say fukki gént sax ñu nettali la yooyu war ngaa xam ne loolu noon demewul noonu allahumma nag ba riwaay yi nga xam ne ñoo koy wax nekk riwaayatu kadiba yoo xamante ne riwaaye makzuba yoo xam ne ay kàcc la yoo xamante ne fomenté de toutes pièces ah walillahi alhamdu wal minna Ali kon kàcc yooyu ñu doon wax ngir atèm Seydina Ali la naan moom ci la parce que moo ko yar moom mii moo leen moo jiite woon moo leen jiite woon moo kii ta gis nga nettali yooyu ngox na ci benn affaire même sa xatta yenn imaam yi waxuma bu ma la nee imaam nag wax naa la waxuma la imaamu mbedd ah wala imaamu jàkk yi ñu xam imaam yu boroom xam-xam yu mag yi am na ci ñoo xam ne sax ñenn ñoo xam ne ñoom nettali yooyu comme que dañ koo tàmm di ko nettali dañuy dem ba ñuy dugg ci yenn yi di wax yenn yi di ko reprendre ci ñooñu ta mooy njort gu rafet giñ mën a am ci ñoom mooy du loo xam ne ñoom ñoo ko tey mooy ne mbir mi da dafa nekk loo xam ne dafa dañ koo tàmm tàmm ba ñëw wala sax ñu dem ba affaire boobu man na polluer jàpp nga nit jàpp ne lii nii amaana bon amaana am na part de vérité bu ci am mais benn part de vérité da ciy amul. ba moo tax am kenn ko doon wax naan euh, alqaasim ibn Muhammad mi ñu la doon wax xam nga moom mii mooy bàyyi alqaasim bokkoon ci fuqaha us yi yi nga xam ne yu mag yi yu Medina yi. nga xam ne sayyidatu Aisha moo ko yar moom al-Qasim ah ibnu Muhammad di doomu Muhammad ibn Abi Bakr bi moo ba nga dégg kenn ku màgg ndey sa ci boroom xam-xamu hadith yi mu naan ah ah mooy euh, mu naan kii euh, par exemple moom moo gën bàyyi mais loolu xam nga loolu nan la mën a nekk al-Qasim ibnu Muhammad nan la mën a gën a baayam di Muhammad ibn Abi bi nga xam ne saxaaba la ah mooy loolu loolu mooy njuum déggu rëy tarxiis bu rëy rëy la te dara nag yóbbuwu ko lu dul lan leen na leen parce que mooy moom en fait boroom xam-xam boobu parce que dafa bind ci wàllu tarjama yeeg te tamit mooy bind na tamit ci wàllu siira ba pare tout mooy mais moom ay riwaayam du riwaaya yoo xam ne da leen a segg mooy comme riwaaya yi ñuy def rek di indi waa événement sàngam ñu xewee ñu indi waaye yiñ ci wax ay wa di indi yoo xam ne matrukuuna yee fa nekk ak gaa yooyu ay Sayf ibn Umar ay yoo xam ne ci ay imaamul Waaqidi la jaar ak ay yoo xamante ne nii ay majhuluun ay majaahil ñoom yooyu lañ ay indi ah léegi mooy booy indi lool kay di ko lim mooy après booy def conclusion sax booy wax conclusion sax doo ko tey da dem ba jàpp ne lii loolu alors que moo tax affaire bi il faut li al imaam ibn abd al imaam Abu Bakr ibn al Arabi doonu affaire yi il faut mu leer naññ ñu teg ko fu leer waaw yii nii ay siira amul ay siira nii nañ bàyyi parce que képp ko wax loolu yi dina dem ba moom mu mujj bu accès yu mel nii bëgg a wax wax nit ñi ne leen yéey c'est ñii nii seen yi dëgërul mais dëgërul kon nan moo taxoon tout le nga ñu koy nettali tout te doo ñu defal benn mise point que ne lii dëgërul wala yii nii jarul sukkandikoo te waxu yonent dundug yonent bi alayhi salaam la kon nag loolu minal kadib ah loolu minal kadib bi nga xam ne al wa bi nga xam ne al bayyin leer na naññe Seydina euh, Ali bi mu nee xalifa moom la defoon fi nga xamante ne nii gouverneur u Misra la ko yónni mu daal di fay nekk fi nga xamante ne nii mooy gouverneur u Ah, moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma wa léegi nag moom nag parce que waa Sham xam nga waa Sham ñoom dañu ne woon fokk ñu jël fokk ñu jàpp ñu faat Seydina Ali non Seydina Usman faat leen Seydina Ali ne woon non ba mu amoon ay fitna ay suffi nag yooyu après ñoom dañu ne dañuy def benn armée ngir dem Égypte gaaya yu jàppaleen gaay yi nga xam ne ñoo bokk ci euh, faat Seydina Ousmane xam nañ ne mooy gàndum troupe ci ñooñu Égypte la jógoon ñenn ñi ay ay ay Basra yooyu lañ jógoon ñu ñu créé gàndum armée nag ne nañ dem Égypte waaw ngir jàpp gaay bañ demee ah boo nee gouverneur ñu nar a ñëw dal dëkk bi noonu dañ ko défendre muy défendre dëkk ba moom foofu lañ ko faate fa lañu ko faate moom seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu taala anhu wa arda foofu lañu ko foofu la génne àddina ba mu génnee àddina nag seydina euh, euh, kii bi ñu ko faatee seydina Aïsha sayyidatu Aïsha bi ko xabaar bi dikkalee que rey nañ Muhammad ibn Abi Bakr mbir mi daf ko attristé teg ko njàqare gu màgg màgg màgg màgg waaw njàqare gu màgg màgg màgg yow foog nga ne Sayyidatu Aïsha bu doon ne li ñu sànk ak fi mu tegoon Seydina Ousmane même bu doon frère ma ko faat nga foog ne dina toog xam ne frère ma faat Seydina Ousmane mu toog di di di di di di mujaamala ak moom ba moom bi mu génnee àddina frère bi mu njàq njàq gu mag jël ay doomam jël ay doomam daal di leen daal di leen yaral boppam muy Seydina jël doomam di daal Qaasim daal di koy yar def ci moom li ne ci moom ba mu bokk ci fuqaha as-sab'a yi moom Sayyidatu Aïsha moo ko yor te gis ngir waaye yi ñu gisoon Sayyidatu yoo xam ne ci al-Qaasim Abdurrahman ibn al-Qaasim ko imaam Nisaam naan fa haddathani parce que sëriñu ñoom la ñoom imaam Nisaam ñoom imaam Maalik ñooñu moom Abdurrahman ibn al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr nga gis muy jële ci sayyidatu Aïsha an ah, mu Abdurrahman di jële ci baayam ci al-Qasim al-Qasim jële ci tantam di di bàjjanam bokk sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a wér mook Urwat ibn Zubayr ci ñi jële ci sayyidatu Aïsha muy al-Qasim ibnu Muhammad Abi Bakr ak ki nga xam ne mooy Urwat ibn Zubayr ibn al-Awwam di doom ci Asma bint Abi Bakr as kon sayyidina ah Muhammad ibn Abi Bakr kon noonu la génn àddina fa nga xam ne mooy Misra fan ci l'an 38 ah l'an après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina après nag mooy ci xilaafa Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moom la nekkaloon gouverneur moo ko defoon gouverneur Misra ñu faat ko foofu kon noonu la génn àddina moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ibn abi quxaafata radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum